ko jële léegi nañ ñëwaat ci riwaayu imaam a e, e, riwaayu saxiixayni bi version imaam al Buxaari ci kitaabul Maghaazi mu ne bi ko loolu dalee iz jaahu bi muy defaral yonent mi alayhi salaatu salaam di ko waajalal e, waruwaayu ndax wàcc nañ mooy wàcc nañ léegi mu war a waajal bon mooy du ngay wàcc nañ ñu jël gëléem yi mais après dañ koy toppatoo ngir man koo teg fenn ak yu mel nee na id jaahu ci ci noonu brusque la ko dikkal sax mun air fraîche boo xam ne xamuñu fu mu jóge léegi xam mooy mënuñu ne diw mii moo ko flèche moo ko sànni waaye xam nañ ni ci juif yi la jóge mu ne xatta asaaba dalika al abda ba mu dal jaam boobale di midaan fa qaala annaasu nit ñi ne hanii an lahu bi shahaada aay waay waay bienvenue moom waaye ay way jaam bi ko mooy ñu koy ñuy ñuy yéemu ci ay mbiram tamit bon di ko fan ndax koo xam ne ndeysaan yonent bi alayhi salaatu salaam la moom nga génn moom ànd ak moom ci Xaybar xare ñëwaat ci beneen xare nii ñu daal di lay fat hani an lahu waaye bienvenu ngir moom waaye bi shahaada ka kii kii darajaay shahaada gi am ñu koy ñee ñu koy ñee ndax rey yuñ ko rey ci yoonu yàlla fa qaala rasulullah yonente bi aleyhi salaatu salaam ne leen balaa walladi nafsi biyadihi inna shamlata allati asaabahaa yawma xaybara min almaghaanib min almaghaanimi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara yaa Allah yaa subhaanallah yonent bi alayhi salaatu salaam dégg saxaaba yi naan ko hani an lahu hani an hani an lahu bi shahaada waay waay bienvenue waay waay waay kii ñoo ko ñee waay waay waay am na darajaay martyr yonent bi alayhi salaatu salaam ci riwaa imaam al-Waaqidi mu ne kallaa non te loolu moom la imaam Ibn Isxaaq ci riwaayam loolu la wax dane fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kallaa wallazii nafsu muhammadin bi yadihi inna shamlatahu al-aana la tahtariqu la tahtariqu alayhi fi an-naar kaana ghallahaa min fay'i al-muslimiina yawma Xaybar Allah imaam al-Buxaari euh, ibn Isxaaq wax nañ la même riwaaya bi la Thawr ibn Zayd ad-Diili moom moo ko nettali imaam Maalik moo ko nettali imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi ñu jële ko Seydina Abu Hurayra ci yoo seen yoon ba ci imaam ibn Isaaq ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen kallaa mukk haniyan lahu bi shahaada bi ngeen wax déedéet déedéet kallaa déedéet wallazii nafsu muhammadin bi yadi waat naa ko man alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne sama bakkanu bopp man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di borom bi ki nga xam ne moom sama loxo sama bakkan ci loxoom la ne maa ngi koy waat man alayhi salaatu salaam këne inna shamlatahul aana gis nga yéreem mooy shamla ab kii la am mbalaan la booy booy gàccoo booy teg sa kaw bu diis lay doon nga koy teg sa kaw bokkul ak burda nag xam nga burda it lu ñuy teg sa kaw la mais shamla nga mbalaan la am yére bu kii bu mag lay doon nga koy teg sa kaw noonu nga xam ne boo ko tegee da lay muur nga teg ko sa mbagg yi muy wàcc noonu yonent mi aleyhi salaatu ne loolu noonu nga xamante ne nii da koo jëloon nga xam ne lam tusibha moo tax ci riwaay imaam al-Buxaari inna shamlati inna yawma xaybara min al-maghanimi mu ne gis nga mbalaan mu diis moom mu jëloon keroog xaybar jële ko ci butin de guerre bi lam tusibha al-maqasim avant ñuy séddale mu daal di koy jël nëbbu ko la tashta'ilu waat naa ne man alayhi salaatu wassalaam mooy lakk alayhi ci kawam naaran mooy nekk safara mooy lakk ci moom mu ngi nii di lakk ci moom nga loolu mooy <laughs> loolu du ngay gis nii doo ko gis nii mais loolu mu noonu la demee subhaanallah moo tax après de euh, dund la boo xam ne bu bu bu yéeme la alxayaatul barzaxiya wallahi amrun ajib amrun ajib mbir la mu yéeme mooy nit boo demee ci almeer yi nii sëg yi cimetière yi euh, boo fa demee yow da taxaw lépp nekk daanaka picc yi ngay dégg ak boo ànd ak ay nit wala ñuy dox alors que am na yuy xew ci biir ah, ñi ñi nekk ci biir mais ñu ngi dund ñu ngi dund mais yow yégoo ci daara li ëpp ci nit ñi yëguñu ci lenn as lëf xanaa ko ko yàlla wan comme na yonent na sax sax na ko buur yàlla wane woon bam rombee ñaari xabru yooyu ne innahuma la yu'adzaban comme niñ ko tudde woon fan yi ne wat naa ne ñaari xabru yi de seen borom ñu ngi leen di mbugal mooy pourtant yi mu àndal yëguñu ci dara gisuñu ko dégguñu ko moo tax lu garaaw la te loolu am na lu muy nirool mooy nit kuy gént nit kuy gént yow nit mën naa tëdd fii di gént mooy pour rapprocher affaire boobu nga xam nga xaw a naan tuuti nit yow mën naa tëdd sawet nii nga toog moom muy tëdd mu tëdd di nelaw mais ci biir gént gi dem na fi New York ay jaan dàq nañ ko fi muy daw wala e, mu gis yu koy yu ko tiital wala mu kontaan ci benn mbir wala mu nekk ci ci action bu neex neex kontaan am ci mais extase boo xam ne mbégte boo xamante ne ni te pourtant mu ngi nelaw yow yaa ngi toog ci wetam nii yëgoo ko yëgoo ko te pourtant bu yeewoo mooy ressentir bu dee bànneex la ni koy ressentir yow nag naan ko nga ne ko kal na mu ne mais léegi nii bi may nelaw mooy da ngay xam ne wax na dëgg ndax yow it da lay dal ñu ni mooy gént moom daanaka ñu ni dal bari na nga xam ne wax na dëgg te pourtant doo ko ne waxoo dëgg waaye nag xayaatul barzax ya moo gën a nekk dëgg Allah moo tax yonent mi alei salatuasalaam ne kallaa walladi bi yadi wat naa ko ci kii loxoy eh, bakkan yu yonent sa sa eh, man sayyidina muhammad nekk ci loxom inna shamlatahu gis nga yére boobu mooy riwaa imaam eh, ibn Isa mbalaan moomu nga xam ne <coughs> alhamdulilah moom la jëloon kaana xallaxaa da koo jëloon laata ñuy min fay il muslimin ci li fa jullit ñi mànge woon yow ma xaybar keroog xaybar nga xam ne lam tuqsimu lam lam tusibhal maghani allati loolu noonu Euh, almaqaasimu jotuñu ko woon séddale mu daal di koy jël ci butin de guerre bi loolu la tashta'ilu alayhi naara mooy lakk ci kawam safara tey kon kooku mënoo ngeen ko ne hani an lahu bil janna hani an lahu bil shahaada allahu akbar subhaanallah moo tax nit ñi ay njortu kese lañ mën a am loolu moo tax l'islam di tere nga toog di seereel diw naan diw ma ca àjjana xam nga lii nii lii lii budul woon yonent ma lay saabsaab wax na lii mais kii kii ku ñu waxoon histoire nii ne la moom ab jaam la boo xam ne yonent ma lay saabsaab nañ ko mayoon. loolu rek loolu rek xéewal man ngaa dund ba dee bu dee dundoo woon jamono jooju doo am lu mel noonu. te newoon jaam gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam deewaale ci ngëm nga moo gën keneen ku ñëw ci seen ginnaaw ak boo totalisé woon tous les wa awliya du monde depuis après saxaaba yi radiyallahu bari àddina bi tukkee nga boole wàllu yëpp yi mas a existé jaam bu gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam daal faatu dund ak moom gëm ko faatu kooku boo leen raw ñoom ñëpp nga totalisé leen. mooy xoolal ngandum xéewal boobu yow buñ la waxoon loolu ne la waa ji jaamu yonent bi la woon alayhi salaatu salaam ba pare doon ko liggéeyal dem Xaybar xare ji ñu fat ko ci yoonu kii lan ngay wax mais danga naan waa la ko saxaaba yi waxee ndax tamit moom moo leen jàngal que mbir yi mu xam li waxoon ne man li may àtte mooy li feeñ képp nag koo xamante ne ni danga fay ñëw ma nga nga fexe mooy nga neex làmmeñ wala nga kii ba fexe ba ma jël àqu di àtte moom wala sa moo ko wax de du sama wax de ma àttee jël àqu jàmbur jox na ko ndax yaa ko dàq wax wala yaa fexe daal ba mu kii mu ne na la leer ne loolu noonu mooy ne gis nga loolu noonu <laughs> amul nga naan noo yonent bi alayhi salaam moo àtte jox ma lii nga naan ma ndax baax na mbaaw non <laughs> nee yooyu yépp ku mu ko def fekk yow noonu nga doxale ndax moom lool apparence bi doonul woon nekk naan ya buur yàlla may ma ma de toute façon ma gis seen baatin di àttee baatin non non li feeñ li feeñ kese wallahu yatawalla sarair buur yàlla liy nëbb moom moo koy kii voilà moom loolu la woon kon moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu gis wax hani an lahu bi shahada ndax ku mel nii mais kenn ginu koo doon shahid ci biti mais mooy la mu waxoon rek inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-janna loolu moo ko moom alayhi salaatu wassalaam mu ne nit ki dina jëf jëfi borom waa àjjana ci liy feeñ ci nit ñi ci li feeñ ci nit ñi gis nga mais du li ci feeñ du li feeñ ci buur yàlla ndax buur yàlla moom ya bima fi sudur moom mooy ki nga xam ne al muttali'u ala mooy ki nga xam ne moom mooy xool nga xam ne du deñ gis li ci xol yi boo camoufler ci biir nit ñi la neex mais buur yàlla moom xam na yow yaay kan allahu ya'lamu as min al buur yàlla xam ne ràññee génne ci dëggu ci ki nga xam ne waxul day wax lu wuteeg dëgg kon mu ne nit ki dina jëf jëfu waa aljana ci li feeñ ci nit wa huwa min ahlin naar fekk moom ci waa safara la bokk waaye mu wax contraire bi wa ya'malu bi amalin naari muy jëf jëf waa safara fii maa yabdu linnaas ci ci nit ñi wa huwa min ahlil janna fekk moom ci waa aljana la bokk moo tax l'islam mu ñëwaat waxaat ko di tere nga taxaw di seedeel nit ñi naan diw ma ca àjjana ay way diw ma ca àjjana l'islam day tere lool non parce que yow li ngeen di wax moo tax euh, xam nga wolof yi ñoom ñoo ci ay dégg naa mas naa dégg Seyd euh, Seyd Seydina Abdullah euh, Seydina maam Abdou maam Abdou ibn al Malik radiyallahu anhuma mu koy wax di wax loolu naan yaakaar kese lañu am même kii fekk mu ngi toog ci côté xabru baayam di Seydil Hadji Malick mu ne mën moom mii nii yaakaar kese lañ am ci moom yaakaar wu rafet dégg naa ko ci audio mi dégg naa ko par intermédiaire keneen nettali ma ko tamit waaye audio mi ba ma ko déggee dafa yàgg ndax presque audio yi mu def bu ma juumul de en tout cas li ma ci dajale ni mu baree te presque presque lépp laa déglu lépp laa déglu mais nag sauf que affaire bi dafa yàgg ko wax am na nag ku ma ko fàttali daal di ko nettali ma ne lii de dégg naa ko mas naa ko dégg ci moom voilà kon man la ma déggoon xawoon naa ko fàtte mais ginnaa leer mu naan même kii même même Seydil Hadji Malick mooy bàyyam bi ñu denc fii yaakaar képp lañ am ci moom gars nag boo ko yox ñu foog ne non loolu moom xaal bu mu tollu la woon waaye non li mu doon wax loolu la loolu la loolu la xam nga wolof dafa naqaree waxal wolof fii mu ne xam nga am nay temps gars yi loolu lañ doon wax loolu lañ doon wax si euh, kii ñoom bu ñuy def lu dul noonu sëriñ bi tere ko ñu ne eh, sëriñ bi tey dafa tàng de yii tey moom daa xaalu mooy wax leen dëgg loolu mooy xaal te bu ñu nee sëriñ bi dafa xaalu mooy lool mooy li mu wax duñu ko def mooy ndax parce que moo tey xam naa bon daa nekk bon tey moom bon nii la demee quoi dafa tàng nii mais mooy nekkul ci temps normal bu nee temps normal bu ñu tere lii loolu lañ ñoom noonu lañ koy tekkee alors que c'est faux <laughs> ay yi doon wax xam nga meesu moom ak xaraamam ñëpp xam nañ ko mais gars yi am nga wolof moom kam ne mooy sëriñam fekk waxagu ko pour moom garaawul te bu ko waxee mu ne daa nekk ci xaal man de xaw nga wolof nan la ñuy def ak ñoom mooy ñoom ki nga xam ne moom rek lañ mën a déglu mu la wax leen lu ñu dégg lu ñu jàpp mooy gis nga bu téeméeri ustaas ay njaay jóob mo waaye yii ñaar yooyu seen yoon new ci mooy yow gaa yi faale wuñu leen mais sëriñ bi ñu jàpp mbàkke bi wala si bës bu ñëwee ne wax la ustaas ya wax ñu ne sëriñ bi tey dafa xaalu loolu la ñu doon wax Seydou ak si Bayla Cheikh Abdul Ahad rahmatullah alayhi loolu lañ doon bi muy génn di wax affaire comme moom ni mu doon def rek yu bari la ko doon mais loolu mooy sëriñ sax dangay ngay tere mais du da ñëw rek tout le temps yaa ngi di leen wax lu leen neex rek mais fu mu waxee yu mel noonu tere ay mèche ak yenn yi kii xeesal yeeg yooyu bon yéen nañ naan tey dama Bayla dafa aale wa ndeysaan mu jeex mooy duñu ko def mais loolu yow loo ci man loo ci man lahul musta'an lahul musta'an kon mooy gis nga le loolu maam Abdou doon wax radiyallahu anhu mais loolu ah. mooy yaakaar képp lañu am ndax buur yàlla gis nga buur yàlla dafa faa non ñun damaa foog ne dañoo xamul kan mooy yàlla boo tax. tet tet tet wala ya'manu makrallah illa al qawmul xaasirun kenn du am yaakaar ci pexe yàlla lu dul nit ñoo xam ne dañoo perte mais buur yàlla mais gis nga faalewul mooy koo xam ne day def ba pare comme ni mu waxoon ci xadiisul qudsi boobu <laughs> bi muy wax ba jeexale ko dama koy sànni safara wala ubaali dama koy sànni safara te duma faale les conséquences de loolu ma def wala ubaali mooy du faale mais amul dara wala mais déggoo li mu wax ci alxuraan danaa déggoo li mu wax alxuraan hein déggoo li mu wax te lan na ko euh, waaye lu tax kii lu mu naan mu ne mu ne ah wala yaxaafu uqbaha gis nga buur yàlla bés bu feen fi mbugalee wala yaxaafu uqbaha gis nga ay conséquence bu mu mbugalee gaa yi ku ma jàpp ci sama jaam yi mbugal la mais les conséquences wala yaxaafu uqbaha buur yàlla lu ko neex képp lay fa'aalun limaa yurid la mais mooy ki nga xam ne lu ko soob képp lay def ay soob na diw diw moom moom loolu amul diw kay mooy fexe koo ku la diw mooy fexe moom li neex yàlla di ko neex mais pas yàlla moom mooy fe di neex li neex diw doo mooy da nit dem ba àgg yonent ci alayhi salaam noonu lañ meloon mooy li neex yàllaa leen neex léegi nag léegi nañ naan voilà yàlla moom lu neex kii rek loolu dañ koy wax noonu mais dëgg-dëgg mooy ñoom dañoo noonu lañ leen noonu lañ mel d'office d'origine ñoom mënuñu bëgg lu wuteeg li yàlla bëgg man da kon damaa foog ne ñun dañoo buur yàlla jàppoon àddina bi yëpp tàbbal leen safara sànn lii mais wàññiwu ko dara nga naan la tous jàppoon leen ñoom ñépp dugal leen àjjana yi yokku ko naada wàññiwu ko dara wàññiwu ko dara dara dara laa ilaha illa déggoo ni wax yab na Abraham law balagat dunubuka law balagat dunubuka anaana anaana sama mu ne gis nga yow doomu aadama bi mu ngi ci arbaina yi non Mawlaaya Abdul Aziz mbay ak ñoom sëñ kii ñoom Seydina Imaam du loolu lañ jàng loolu lañ jàngoon ci ak ak su sëñ loolu lañu sëñ jóga doon jàngal noonu Euh, euh, euh, kii bo arbaina yi de lan 2014 la woon 2014 2013 xaw ma waaw bi ñuy jàngal lool mais loolu mu ngi ci wax yegg na aadam ci arbaina yow doomu aadama bi law balaxat zunubuka anaana sama gis nga bu sa bàkkaar yi bari woon bay laal njombox talu asamaan di titiir niir yi dépasser niiru asamaan yi di dem nga dikkal ma te bokkaale woo ma dara xafartu laka wala ubaali ma jéggal la lépp te faalew loolu mais kon mais ñun ba foog ne fa'alu lima yurid dañoo xaw a loolu li muy tekki mooy du du du yonent du sëriñ du keneen koo xam ne tax na buur yàlla dina namm dara nga fexe ba lim namm du am noonu amul loolu moom ku la wax lool xamal ne waxu la li jaar yoon am na nag par abus de langage ñuy waxe nga foog ne noo neneen la demee mais lii la demee te fa'alul lima yurid la kon moo tax man ngay waxee nag ci ya moo tax yonent bi sax sax loolu moo xool moom lii ñuy wax da koo tere woon ne dee leen wax boo ñëwee bay comme ngay tagg sa moroom wala nga war a wax ci moom lu baax neel man mooy li ma yaakaar te seetalu ko lu du ne dama naan moom il est non pur non kooku non mooy li nga yaakaar ci buur yàlla ak li nga ko xamee voilà loolu na ndax buur yàlla bëggul kuy taxaw palaasam loo xam ne moom moom moom la ay prérogative am la ab jaam ñëw naan man maay décider li gisoon nañ ko sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kane woon xaritam ba mu doon woo léeg-léeg nga xam ne xarit bi ci da doon ko ne di defi bàkkaar kese waa ji nag ku baax la woon saa bu gis ko xarit bi meen daanaka fekk ko ci anam yu doy waar ci ci ci mandeek ak yu mel noonu ak bàkkaar topp jigéen yéeg njaaloo yi waa buy wax ne waa ji mere ko ba ne ko yow buur yàlla du la jéggal buur yàlla ne ana mooy taxaw sama palaas naan duma ma jéggal diw jéggal naa ki wax moom miy wax tàbbal naa ko safara jéggaluma ko yàlla kon lan la bul toog mukk nga toog naan baat mu garaaw la bu ma mës boobu bon j'étais en classe de cinquième collège mais affaire bu garaaw la des fois sama xel da ciy dem am ku ne ma dégg benn ku ne non safara nag dina neex yàlla la ndax mais imaginer ña fa nar a nekk te ki koy wax mooy bon euh, bon du koo xam ne. du am mi du am mi de ki doon wax lool du am mi mooy du koo xam ne jàngul ku jàng la en plus non seulement non moo mais lim dajale ci ci ci ci loo xam ne mooy du ku ndaw te tamit dafa non dafa jàng quand dafa jàng moom mais xaw ma mbir mi da ko rëcc xaw ma nal mais affaire bu garaaw la wax que benn safara xoolal safara nar naa xumb wala nar naa neex façon expression bu mel noonu la wax jàppatuma exactement dafa yàgg lool ay foog naa ay bon c'était en l'année deux mille wala quatre-vingt-dix-huit kat jàpp côté yooyu quoi quatre-vingt-dix-huit jàpp deux mille wala côté yooyu léegi euh, ndax pëjum ba ña fa nara ne après muy cité ay ñoo xam ne pourtant ñu ngi dund ba léegi nii may wax ak yow à ah, lan 7 euh, euh, juillet 2017 ñoom ñu ngi dund te ay jullit lañu ñenn ñi ay jullit lañ ñenn ñi bon këni ñooñu bon pëjum ba nar naa neex mais loolu loolu c'est grave mooy loolu loolu c'est grave loolu c'est extrêmement grave ndax nit mais buur yàlla mën ngaa def bàkkaar yi gën a rey déggoo li wax léegi mais bu sa bàkkaar yi tolloon njombox nga koy tegle muy kawe di kawe ba dépasser ay juróom ñaareelu asamaan dem ba ci asamaan yi nga ñëw bokkaale woo ma ma daal di jéggal walla ubaa lii te faalew ma mais léegi lan ngay xaar koo xam ne jullit la nga ne diw ci pëjom bi safara bi côté boobu mooy lu garaaw la mais tamit nga ñëwit naan diwa nga àjjana boobu it ëppal la lan kan moo la ne mu nga àjjana kan moo la ko yow li nga man rek mooy lii la doon jëf kan sëriñ bu tolloon ñun ñëpp moom lañ topp nga nag lan non ma ne gis lislaam bëgguluk ëppal bëgguluk ëppal gis nañ saxaaba yi ñu ne yonent mi alei satu biñ ne ko hani an lahu bi shahaada mu ne leen walladi nafsi bi yadi wala walladi nafsi muhammadin bi yadi inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaganimi lam tusibha almaqaasimu la tashtailu alayhi naara wat naa mukk pa hani an lahu bi ñun yonent bi alayhi salaatu salaam de bu fi newoon xam naa ñu bari dina leen wax kallaa ndax ñun ku tëb ñu ne waajaa nga àjjana non loo ci xam yow yow yow koo xam ne li mu reere démb rek boo moyul fàtte na ko nan nga mën a taxaween di jéem a wax ci loo xam ne yow bu dee li nga xam ne yaa ko ab ab vécu la dund nga sa démb sa tay sax boo moyul li nga def ci suba gi fàtte nga lan ngay wax ci loo xam ne ñëwagul xamoo ci dara nga bi mu nga àjjana mukk ci dara xamoo ci dara man nga ne nag ñun de yaakaar nañ ne ak lim doon def te moom lañ koy ñaanal que mu buur yàlla daal di ko yóbbu àjjana loolu la moo tax ci kii euh, aqida taxaawiya bi wala nashhadu li ahadin jannatan wala naara comme lu mel noonu la wax imam at-taxaawi rahmatullah alayhi ci aqidaam bi mu ne te ñun waa muy wax su muy wax lan aqida waa ahlu sunnati wal jamaa bi nga xam ne nee ci la imaamu abu xanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala imaamul fuqaha nga xam ne imaam Shafi'i nee na kullul fuqaha iyaalun ala Abi Hanifa waaw moom imaam Abu Hanifa boroom ngir bu mag bi moom lañ naan mooy imaamul a'zam imaam bu mag bi ndax moom mooy imaamu fuqaha yi boroom xam-xamu fiqh yépp mooy seen imaam. moo tax imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi naan faqih bu ne fuqaha yépp njabootam lañ ku ci nekk am nga loo xamante ne nii njukkeel goo xam ne yoreel nga ko imaam Abu Hanifa ta fa yokk allahu akbar fekk muy lim ne lii mooy aqida boobu ci la ne woon te mooy aqida ahlu sunnati wal mu ne te ñun duñu seedeel kenn ne mu nga aljanat waaye ñu seedeel kenn ne mu nga safara dañuy bàyyi seen mbir ak buur yàlla te di leen ñaanal nit koo xam ne sax ab chrétien la woon ñu xam ko mu nekk chrétien mu génn àddina ñun dara leeruñu fan la dem ndax dara leeruñu këne ba muy génn àddina tuub na est-ce man da ne nit ki dina jëf jëfu aljana ba dara desewu ko ak aljana lu toll ni ziraa loolu yonent ma lay sax sax waxu ko mu def jëfu aljana daal di dem aljana lool mën naa xew ci biiru dundam laata bien avant muy génn àddina mais mën na bàyyi ba dernière seconde laata muy génn àddina mais mu tuub waaw laata muy egg fi nga xam ne buur yàlla dootu fa nangu tuub mais man na tuub ñaata nit moo ñoo loolu dal masuñoo def daal dara masuñoo julli masuñoo woor masuñoo saraxe masuñoo def dara te gis nañ ko bu yàggul gis nañ ko bu yàggul mais gis nañ ko bu yàggul mais saxaaba xaybar keroog xaybar jaam boobu ñëw euh, nga xam ne da doon sàmm seen gàtt yi da doon sàmm seen gàtt yi mu dégg juif yi di dugal gàtt yi ba ci la abu abu yasar jëloon benn euh, moom mu dégg mu dem ci sangu juifam yi waa xaybar da leen doon sàmmal dégg ñu naan yonent ma lay saab saab dem moo leen encercler mu dem ci yonent ma lay saab saab ne daal di tuub dem ñu rey ko yonent ma lay saab saab daal koy jullee seere ci moom seere yu baax kooku mu jëm àjjana taakan julliwul benn julli masula julli mais loolu noonu la demee mais mën naa nekk ci kaw lalam ci la ci feewu dundam derniers instants ci la buur yàlla ubbi xawam mu dugg ci l'islam léegi man man mi ne woon fii xamoon ko mu nekk Jean chrétien boo xam ne da doon dem église mais ci biti li ma mën a wax mooy tamit ci biti loolu laa mën a wax manuma fee nekk dama naan mat mooy du dee nag maanaam nañ ko jullee ndax ak ah, peut-être bon peut-être tout non non loolu it kenn du ko def ñun mooy li yonent ma ne sarsam wax li ci biti la ñuy àtte li ci biir buur yàllaa xam même kooku dañ naan ñun duñu ko jullee te tamit duñu ko ñaanal yàlla yërëm ko duñu ko ndax loolu la ñu sharia jàngal ab yéefér ak lum la jege jege jege jege bu newoon sa yaay sax mu génn àddina doone yal na ko yàlla yërëm loolu dafa xaram